أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum inna Allaha 'aliimun khabiir قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض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

ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ñu war ba tey ci kitaabu mawaaqiitu salaat bu al-jaami' as-sahiih bu al-imaam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanu al-baari suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu salaatil fajr ba baabu salaati ba'dal fajr hatta tartafi'a ash-shams hmm. buntu bi nga xamante ne moom mooy wax. ci bunt ci wàllu jullik euh, fajar bu fekkente ne ginnaaw jullik fajar julli nga xamante ne moom la ñu mën a julli foofu ginnaaw ba ba keroog jant bi di di yëkkati ko loolu gisoon nañ ci wuute yi ci borom xam yi yu wuute war rahmatullahi alayhim gisoon nañ ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moo ko moom naka noonu noonu la ko solowee ci mbooloo ci sallallahu alayhi wa alihi wa xamante ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa weddi ci julli maanaam naha an as-salaati ba'da as-subhi hatta tashriqa ash-shams wa ba'da al-'asri hatta taghrub dafa tere ñuy julli jullig suba julli ginnaaw jullig suba naka noonu noonu maanaam mbete jant bi daal di jóg naka noonu noonu la tere ta jullit takkusaan mbete jant bi daa di sox ginnaaw jullit takkusaan mu noonu la tere julli gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne la taharraw bi salatikum tulu'a ash-shamsi wala ghurubiha wala ghurubaha bu leen de bu leen <coughs> bu leen diir ci seenu julli fenku jant bi maanaam naka noonu du caageen maanaam ak ak sowam naka noonu noonu lañ gise woon hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala bi muy tere bi yenente bi alayhi wa alihi wa sallam di tere ñaari julli ak ñaari solin ak ñaari njaay yi loolu gisoon nañ ko ci ñaari julli yi nga xamante ne moom la doon tere mooy ne naha an is-salati ba'da hatta tatlu'a shams wa ba'dal asri hatta taghruba ash-shams dafa tere ñuy julli ginnaaw maanaam dafa tere julli ginnaaw fajar gi mbete xanaa jant bi daal di fenk naka noonu muy julli mu tere julli mu tere eh, julli gaaw ginnaaw tàkkusaan julli mbete jant bi daal di sox loolu moom eh, gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna loolu moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la ñu a gis eh, gis nañ nag léegi baabun maanaam ñu ñu war a gis nag léegi baabun laa tutaharra salaatu qabla ghurubi shams maanaam ne duñu diir baabu bunte ngi mu ne laa tutaharra duñu diir deefuta diir as-salaatu julli qabla lu jiitu ghurubi shamsi fenku jant bi xaj buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko naka ngir leeral mazhab yi nga xamante ne ñoom lann ci mazhabu borom xam-xam yi la rahmatullahi alayhim ci salaf salih ak ci yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci seen ginnaaw maanaam moom mooy ne comme ni nga xam ne noonu la ci mazhabu zahiri yi rahmatullahi alayhim maanaam ne bu fekkente ne jant bi dafa dafa maanaam maanaam ñoom tere gi nga xamante ne mboolem xadis yi nga xamante ne moom la ñu romb te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ci tere ñuy julli maanaam ginnaaw tak ginnaaw tàkkusaan naka noonu ginnaaw fajar ñoom dañoo jàpp ne li nga xam ne moom la tere moom mooy ñuy diir li nga xamante ne moom mooy fenku jant bi ak soowu jant bi loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere ko ci kaw loolu jamono jooju dong lay nekk loo xam ne dafa xaraam te ci jamono jooju dong moom mooy jamono ji nga xamante ne moom la ñuy tere julli yooyu loolu nag insha allahu taala daan gën a gis lenn ci ci xamante ni comme ni nga xamante ne am na lu bëri alhamdulilah luñ ci jotoon a gis ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ci wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim waaye lii nga xamante ne moom mooy buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala note day dëgëral mazhab bi nga xamante ne moom mooy mazhabu zahiri yi rahmatullah alayhim ci bile ci ci bile euh, waxtu ci bile waxtu moo tax Masruq rahimahullahu taala dafa fekk ndef du ci salaf yi ci taabi yu mag yi rahimahullah dafa doon julli eh, eh, ginnaaw eh, maanaam dafa doon bañ ko laajee ne ko waaw waxtu wi nga xamante ne moom lañuy ñuy julli maanaam moom mooy waxtu bi jant bi di di tàng maanaam loolu incha allah taala wala boobu masala boobu daal ci ñëw incha allah waaye lii daal ke boobu mooy masa masala bi maanaam moom mooy ne dafa am ci salafu saalihi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo jàpp ne waxtu wii nga xamante ne moom mooy Euh, euh, moom la ñuy tere euh, heure bii di ñu di ko julli moom mooy li nga xamante ne moom maanaam moom moom mooy moom lay lay tere fi comme ni mu ñëwee ci hadith Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay indi naka noonu indi woon na ko indi woon na ko te loolu mooy li nga xamante ne moom la al imam ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala dëgëral ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullahi alayhim te sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ci hadith bu nekk ci sahihu imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala dafa ne innama naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yutaharra tulu' ash-shams wa ghurubaha maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere maanaam li mu tere rek daal mooy ñuy diir li nga fenku jant bi ak sowu jant bi naka noonu euh, loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ñuy dëgërloo moom mooy wax ji nga xamante ne moom mooy ne mooy mooy hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne euh, gisoon nañu ko euh, mooy bimu naan man adraka rak'atan qabla tulu'i shamsi faqad adraka subha wa man adraka rak'atan qabla euh, ghurubi shamsi faqad adraka al-'asr xadis boobu ak loolu yooyu yëpp xadis la yoo xamante ne ñoom dañ koy dëgërloo di ci leeral mazhab bi nga xamante ne moom mooy mazhabu zahiri rahmatullahi alayhim te <laughs> am na ci borom xam-xam yeneen ngir ñoo xam sax loolu lañ dëgëral ku mel ne al imam al hafiz Abu Bakr ibn al Munzir rahimahullahu ta'ala di imam bu mag rawatina ci Shafi'i rahmatullahi alayhim ah, hadith ah, buntu bi ah, imam al kon mu ne qaala bil isnad al muttasil fi awwal al kitab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imam Abu Muhammad at-Tinnisi al-Khula'i rahimahullahu ta'ala euh, di nga xam ne dimashqiyul asl la mu mm. ginnaaw moom waaye mu dëkkoon Misr wàccoon dëkk bi ñuy wax Tinnis moo tax ñu naan ko at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rek ka jot a fekkee ay mbiram mm-hmm. maanaam moom moo tax moom rek moom moo solo ci moom mm-hmm. <coughs> waaye imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Nasa'i donc li ñu solo ci ay xadisam bariwuñ waaye solo nañ ci maanaam mu am ku dox seen diggante ak moom solo nañ ay xadisam rahmatullahi ala al-jami' mun ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ci moom rahimahullahu ta'ala maanaam moom mu ne qaala mu ne axbarana Malik maanaam mu ne xabaara nañu maanaam mooy dañoo jàng ci kanamam muy dégg comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mhm. ne imaamu Malik maanaam moom lu ci ëpp loolu la daan jàngale rahimahullahu taala ngir jàpp gi mu jàpp ne loolu moom moo gën a dëgër ngir ne alquraanul karim moom noonu lañ koy jàng noonu lañ koy solowee mhm. bokk na ci tamit ci li nga maanaam euh, li nga xam ne tamit fii moom wala lu ñu leera loolu la moo ne Abdullah ibnu Yusuf at-Tinnisi rahimahullah dafa bokk ci ñi nga xamante ne imaamu al-Bukhari rahimahullah dafay faral di solo seen hadith saa yoo xamante ne dafa bëgg a dafa bëgg a bu mu jëlee ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah imaamu Malik moom imaamu Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala al-Himyari nga mi ngi gën a adduna 93 wala 94e sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy moom mooy doj doj doj bu bu bu yëkkatiku ba moom mooy biddiw bu kawe ba moom mooy jant njolloor ba radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, radiyallahu ta'ala anhu di imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne an Naafi' te moom mooy eh, mawla sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom muy Abu Abdullah mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon jaam boo xamante ne dañ koo goreel waaye mu nekk borom gënal lu màgg ak ay jaloore yu kawe ba nga xamante ne Saalim di doomu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum moom nee na daal ñun daal Naafi' daal moom xéewal la ci suñu famille te loolu loolu doy na seede ci moom maanaam an ibn Umar muy Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Raza' ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib bi nga xamante ne mooy maamu muy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy euh, Ka'b ibn Lu'ay euh, mooy maamam naka noonu euh, noonu la nekke maanaam moo tax moom comme waa Banu Adi la moo tax <coughs> al-Adawi ndax ibnu adi ibnu Kaab la moo tax ñu naan ko al-Adawi dégg nga <coughs> Abu Abdurrahman mooy daa Makka la nekkoon la dëkkoon gannaaw ga mu nekk Madinatul Munawwara ba mu amee juróomi ak ci la dugg ci l'islam ci juróom benneelu ginnaaw bi ñu yabale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi moom mooy li nga xamante ne moom mooy musnadam amma li nga xam ne moom mooy muttafaqun alayhi moom 168 hadith la 81 hadith la imam al-Bukhari weetoo 31 hadith la imam Muslim weetoo ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma càllale gi moom mooy bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari bi jàpp ne mooy càllale gi gën a dëgër ci kaw suuf mooy hadith boo xamante imam Malik moo ko solo jël ci Naafi' mu jël ci sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' loolu moom moo tax bu nga xam ne waa borom xam-xam hadith yi ànd yi borom xam-xam yi wuute rahimahumullah ci càllale ana ban moom mooy bi gën a dëgër ci mboolem càllale yi waaye bu ñuy faral di wax bi càllale la ñuy wax ngir bàyyi xel gi ñu bàyyi xel waxu ki nga xam ne mooy imam borom xam-xamu hadith yi al amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari alayhi wa ridwanul bari moom na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nee na anna naka rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala yataharra bu muy diir ahadukum kenn ci yéen fa yusalli muy julli inda tulu'i shamsi fa fenku jant bi wala du caagéen inda ghurubiha fa sowu jant bi fa sowu jant bi maanaam kon euh, hadith bi gis nañ ci suñu jotaay bi weesu maanaam am na ay njàngat yoo xamante ni gisoon nañ ko ci waaye li nga xamante ne euh, kon maanaam lii day dëgëral li nga xamante ne moom mooy euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko te it day dëgëral tamit li nga xamante ne moom mooy mazhabu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ci ñoom ñi wax gi ñu wax ne maanaam dana dagal ñuy naafila bu fekkente ne naafila gi jubluwuñ ci woon naafila yi kese waaye muy naafila boo xamante ne dafa am sabab hmm. maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay maanaam day noon lay dëgëralee ñoom seen masab ngir ne jóguma rek ngir ne damay naafila waxtu woowa waaye li muy tekki mooy ne damay naafila ngir ne masalan damaa jàpp ba wala damaa dugg ci jàkka wala damay jàng alquran boobu ma yegg si foofa wala yu mel noonu nga xamante ne du ak jubluwaay maanaam jóguma rek ne sama carat naa jóg naafila hmm. waaye moo tax baaxu yàlla yetta xarraa moom mooy diir boobu ñuy diir loolu moom mooy li nga xamante ne moom la hadith bii di tegtale seen mazhab rahmatullahi alayhim bu boobaa loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci seen jotaay bi weesu bokk na ci li ñu wax ne ginnaaw ba ñu waxee lépp ba ni lii mooy layu ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a dëgëral lee ànd ak ne nafsun min al xaarij yi maanaam mi nga xam ne min xaari xaarij euh, euh, maanaam wax maanaam euh, texte yi nga xam ne dañoo génn ci biti maanaam génn texte yi xëccoo yi ànd ak loolu yëpp dañuy jis ne quand même mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim bu ñu delluwaatee ci texte yi ànd ak loolu yëpp dañuy gis ne ñoom ñu am na lu ñuy fu ñu gën a jegewee dëgër maanaam fu ñuy gën a jegewee dëgër ngir euh, dinañ ko gën a gis rawatina mazhabu Hanabila maanaam mazhabu Hanabila rahmatullah alayhim da ngay gis ne daanaka mooy gën a dëgër ci masala bi ci lu bëree bëri dinañ ko gis insha allahu taala maanaam te euh, euh, euh, maanaam kon fii lii da koy da koy leeral amma ñeneen ñi ci def nag dañ ne déedéet waxtu wii li muy tekki rek hadith bi liñ ciy jàngee mooy ne waxtu wii lay gën a xaraame maanaam ke waxtu wii ci lay gën a xaraame rawatina fuqaha u maalikiyyi rahmatullah alayhim amma fuqaha u hanafiyyi rahmatullah alayhim liñ ñoom ci hadith bi dañ ciy tegtaloo ngir wax ne jamono jii kenn ku ci julli hatta julli farata ba mu def bu fekkente ne tàkkusaan bi la mooy julli faratay bis booba maanaam waaye julli même booy fay julli sax doo ko def maanaam loolu ah, te ñi ci def nag daganal nañ nga fay julli ci heure bu mën a doon ci waxtu yi ngir ne diiru loo ko ngir maanaam ngir ne dafa war ah, loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom mooy ah, ba pare julli yi nizar yi ci la bokk yi ni nizar ne doonañ ko julli tamit ci yooyu la bokk maanaam mooy dafa war tamit maanaam julli yu war yëpp day dagan ñu julli ko ci waxtu yooyu waaye nag li nga xamante ne mooy mazhabu hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ko tere comme ni nga xamante ne gisoor nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 582 fi mu gën a jege fi mu koy indiwaat mooy 589 insha allah indi na ko xadis numéro 1191 1629 ak 3272 imaamu Malik mi ñu jëlee ci moom xadis bi fi mu ko indi moom ci Muwatta am mooy xadis numéro 587 amma li nga xamante ne moom mooy imaam Muslim mooy imaam Muslim indi na ko xadis numéro 828 ñaari yoon ak 829 imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1415 imaam euh, euh, imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 563 564 ak 571. Euh, imaamu at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñaar indi wuñu hadis bi imam Ahmad lu bari la ko indi rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdul Aziz ibn Abdullah moom mooy al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala euh, mooy Abul Qaasim al-Uwaysi al-Qurashi al-Aamiri nekk imaam ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ba nga xamante ne imam Abu Hatim ar-Razi moom la gënal ci kaw Yahya ibn Bukayr bi nga xam ne moom mooy taalibe imam Layth ibn Sa'd bu mag boobu rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog ñuy wax ne deux cent vingtième année ci la génn adduna nekk kenn ci ñi nga maanaam nekk ci sëriñ yi gën a màgg ko ci sëriñ imam al-Bukhari rahimahullahu taala te moom moo déggee ci moom moo tax nga gis ne euh, imam al-Bukhari yi rek moo solowee ci moom directement mm-hmm. ñeneen ñi ci def dañoo solo ci moom mais dafa am intermédiaire ngir ne deux cent onzième année bu bu ci génn àdduna ñeneen ñi ci def ko fekkee mm-hmm. maanaam duñu ko fekkee euh, te loolu moom moo tax moom nag euh, ñu mu imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom lu bari lu mu jànge woon ci imaamu Malik mm-hmm. waaye nag imam al-Bukhari solo na ci moom yeneen i hadith yoo xamante ne bokk te gi mu solo ci imaamu Malik waaye imaam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom lañu solowee ci moom maanaam mu am ku dox seen diggante ak ñoom mooy rek hadith yi nekk ci Sahih imam al-Bukhari te imam al-Bukhari soloo ko ci moom rahimallah rahmatullahi ala al-jami' ngay gis ne kon imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ci moom rahimahu rahmatullahi ala moom euh, hadith bi nag ñu ngi koy jëlee ci euh, koo xamante ne bokkut ak imaamu Malik te moom mooy mu ne mu ne qaala nee na haddathana Ibrahim ibn Sa'd te moom mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi euh, di muy ñu koy wax Abu Ishaq az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ndax euh, kon euh, moom di sëtu Abdurrahman euh, ibn Awf rahimahullahu ta'ala maanaam moom nag moom mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith am ñu ngi ko ñu ngi ci kutubu an Salih mu ne an Salih te moom mooy Salih ibn Kaysan di imam tamit bu mag dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna cent ay cent trentième ginnaaw cent trentième entre cent trentième ak cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag imam az-Zuhri waaye lu bari li mu solo daanaka ci imam az-Zuhri la ko solowee maanaam te dégg na sax Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu te Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu jami hatta sax Euh, dañuy wax sax ne day génn ci moom mii maanaam loolu euh, te ànd ak ni ci ñu gën a dëgër ci ñu solo ci imam az-Zuhri la bokk waaye moom moo magoon moom az-Zuhri lu bari maanaam ngir maanaam ni nga ko gisee nii moom waaye nag lu ëpp li mu solowee moo ci imam az-Zuhri imam az-Zuhri cent vingt cinquième année la génn àdduna mm-hmm. moom dund la ba gannaaw ga ba gannaaw ay cent trente cent trente Euh, diggante cent trente ak am na sax ñu ne ginnaaw cent quarantième année yi ci la génn adduna dafa guddoon fan mm-hmm. rahimahullahu taala moom kon an ibn Shihab mu jël ci imam ibn Shihab az-Zuhri moom mm-hmm. mi ngi adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk imam bu mag mu ne qaala nee na axbarani Ataa ibn Yazid al-Junda'i muy kenn ci aba yi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci sahaaba yi radiyallahu anhum muy ñeent ñiñ tuddoon mm-hmm. léegi <coughs> muy kenn ki muy Ata ibn Yazid al-Laysi mm-hmm. moom la ñu al-Junda'i rahimahullahu ta'ala dàkkante la nekkoon Abu Muhammad wala Abu Yazid wala Abu Zayd mm-hmm. gane adduna vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi wax ne cent septième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay haditham ñi ngi ci kutubu sitta annahu naka moom sami'a dégg na Aba Sa'id al-Khudri muy radiyallahu ta'ala anhu muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar moom mooy moom moom nag moo tax moom Abjar boobu moom la ñu naan Khudra moo tax ñu naan ko al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Sa'id euh, al-Khudri radiyallahu ta'ala bokkoon ci sahaaba yu ndaw yi nga xam te ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom maanaam ci sahaaba yu ndaw yooyu la waaye mu bokkoon ci muksiruna yi mi ngi gane adduna fukki at laata gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi amoon fukki at waaye mi ngi génn adduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam mooy mille cent soixante-dix hadith nga xam ne mooy muttafaqun alayhi moom mooy quarante-trois hadith amma imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi wéetoo seize hadith imam Muslim cinquante-deux hadith la wéetoo ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu an yaqulu mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laa salaata julli amul li mu ci nam moom mooy bu leen julli laa bi day tekkale maanaam laa sala laa bi day tekkale maanaam laa bi maanaam naafiya la waaye li muy tekkale mooy maanaa bi mooy loolu la ñuy tudde al insha euh, euh, al xabaru bi maanaam insha maanaam xabar la information la julli du am maanaam mooy li muy tekk mooy bu leen julli bu fekkente ne nag loolu dañ koo wax euh, li muy tekkale mooy dañu gën a feddali tere bi maanaam comme masalan tey bu ma noon gis nga euh, sawaay maanaam fii moom tux amu fi maanaam bu ma nee la tux amu fi li muy tekki mooy moo gën a garaaw bu ma nee la woon bu fi tux maanaam bu ma nee bu fi tux li muy tekki rek mooy bu maanaam bokkut ak bu ma nee la woon tux amu fi maanaam mooy dafa gën a garaaw en fait que voilà loolu moom mooy moom la léeg-léeg ci ci ci ci ci ci éloquence bi muy am mooy da lay danaan julli amul baax da ba'da subh ginnaaw suba hatta mbéka tartafew mu yëkkati ko ash-shamsu jant bi li muy tekki mooy bu leen julli loolu lay tekki loolu moom moo tax su fekkente ne julli nga fajar ñaari rakkay fajar yi loolu rek mooy yi nga xamante ne moom lañu ñu permettre su fekkente ne jullee googu lu ëpp ci borom xam-xam yi moo tax rahmatullah alayhim ñu ne la même boo ko jullee boo jullee suba ba pare da ngay nekk ba jant bi jóg ngay doog a julli ñaari rakkay fajar waaye nag dalil yi dañuy tegte leneen loolu mën naa nekk comme ni mu nekkee ci mazhabu xanaabila rahmatullahi alayhim hmm. maanaam ne loolu mën naa ne ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tegte jàngale na ko loolu mooy euh, benn waaye daal ala kulli haal liñ ci nam mooy ne boo xoolee fuqaha yi rahmatullahi alayhim di sukkandikoo ci bokk na ci li ñuy sukkandikoo mooy hadith bi di tegtale ne saa yo jullee suba ba noppi moom ba sëlmal xamal ni mënatoo julli benn julli amul benn julli du naafila du faraka du leneen loolu mooy li xanaa bi lay wax raxma xanafi yi rahmatullahi alayhi ñeneen ñi ci def nag yoom maanaam daganal nañ euh, julli farata yoo xamante ne raw mu ne rawatina yi nga xam ne dañ leen di fay wala yu mel noonu yi nga xamante ne maanaam euh, léegi maanaam yi nga xamante ne ay rawaatib lañ maanaam sunanul rawaatib yi nga fay leen comme ci marasa lañ ci xanaa bi lay rahmatullahi alayhi mën naa ne amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy sujjóotu tilaawa ak yu mel noonu loolu nga dañ koy sipp ci mazhabu Maliki rahmatullahi alayhi donte terewuñ ko maam donte du loo xaraam ci ñoom maanaam dañ koy sipp rek ah ñeneen ñi ci def tamit maam dañ koy daganal ba mu def Hanafi yi Hanafi yi ñoom ñu ko du tout rahmatullahi alayhim euh, dégg nga bu fekkente ne euh, tax kii yi la ba baadi yi la maanaam moom mooy euh, sujudul baadi yi sujudul wi hmm. maanaam ngay dama juumal ci samay sujud ci samay julli ma war a sujjóotu baada salaam budul julli bi nga xam ne mooy julli suba googu dañuy sib nga def ko hatta ci ma mazhabu Maliki yi rahmatullahi alayhi lu tax ndax sujjóotu sahwi sunna la du farata loolu moom moo tax maanaam ñu boole ko ci yi nga xamante ne dañ koy sib ko def heure boobu bu dee ci voilà bu dee ci ñeneen yi moom dafay xaram ala kulli xaalis dégg moo tax mu nekkoon nag loolu la waaye nag lii Euh, zahiri yi rahmatullah dañuy gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li tere mooy rek dafa fekk ne mooy comme hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala ak sayyidat Aisha hadith bi nekk ci ci euh, radiyallahu ta'ala anha bi nekk ci sahih imam Muslim dañu tuddoon ko léegi loolu moom liñ ci jublu rahimallahu al-jami' mu ne wala salatate julli du amit ba'da al-asr ginnaaw tàkkusaan hatta mbétte taxayu ba mu daal di so ash-shamsu jant bi lii tamit mooy li nga xamante ne euh, leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat hadith numéro 1197 1864 ak 1995 imam Muslim indi na ko hadith numéro 827 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 2417 imam an indi na ko hadith numéro 566 ak 567 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 1249 imam Ahmad Ibn Hanbal lu bari la ko indi kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fii al-kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Abaan te mooy Muhammad ibn Abaan ibn Waziir al-Balkhi rahimahullahu taala daa xantam ne ko Abu Bakr al-Balkhi al-Mustamli maanaam euh, ndax moom moo du tax ñoo ko al-Mustamli ndax moom mooy kii daan jotale mooy Mustamli xam ngeen ko mooy kii jotale mooy genre rek mooy ki nga xamante ne mooy jottalikat bi moo daan jottali Waki' ah Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhi alal jami' imam Muslim ak imam Abu Dawud rek solowul ci ñoom maanaam wuuteeg li nga xamante ne moom la al imam al-Ayni wax rahimahullah ne euh, ci afraadul Bukhari yi la bokk haqiqatan imam yeneen ñii jëpp solo nañ ci moom comme li nga xamante ne noonu lañ ko leeral leeralaan ko walillahi alhamdu wal minna mun qaala haddathana Bundar te moom mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullahu ta'ala abu abdullah di waa Basra al-Hudhali abu abdullah al-Hudhali di waa Basra rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doomu jiit lay imam Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala di imam bu mag nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon al imam Ibn Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj rahimahullahu ta'ala moom moo ko tuddee woon Hundar maanaam mooy ku bari coow kuy babarde ah moo ko tuddee mu dafa uskut yaa Hundar nafsil yow bi babarde dégg nga moo tax mu mujjee si yooyu tur woowa loolu tamit day wane ne maanaam léeg-léeg tur bu fekkente ne ma ne bu bu ñu waxe nit diw sangam nit ñi duñu xam turam ah ñu daal di wax ne non mooy diw maanaam ñu ñu xamee ko noona bu ko defee maana bu gën a siiwee dàkkantal qaala mu ne haddathana Shu'ba moom mooy mooy baayu jiitlam mooy al imaam Abu Bistam Abu Bistam al-Ataki al-Azdi Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward rahimahullahu ta'ala di Waasiti ginnaaw ga mu nekk Basri Ataki thumma al-Waasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala gane adda quatre-vingt-deuxième année dañu wax ba quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk amirul mu'minin hadith bi nekk ci kutubu sitta an Abi Tayyah muy imam bu mag Yazid ibn Humayd ad-Dubai rahimahullahu ta'ala mu gën a siiwee ci dàqanteel moom mooy Abu Tayyah mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam bu mag ci waa Basra nekk koo xamante ne jaamukatu yàlla bu màgg la woon tamit ku ci ràññeeku nekkoon nitu yàlla bu sell comme ni nga xamante ne noonu la ko lu dul benn du ñaar ci mboolem nga xam ne ñoom ñoo seede ci ay mbiram seede waanam waxe ko noonu euh, moom imam bi tamit waa Basra la rahimahullahu ta'ala euh, dañuy gis ne euh, moom mu ne anna qaala nee na sami'tu dégg na maanaam ay hadith tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anna qaala nee na Humraan ibn Abaan maanaam mooy Imraan mooy maanaam mooy mawla maanaam kii gis ngeen xadis bi ya ah, gisaguñ ko gisoon nañ ko ah mooy ne bi doon jàngale Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon jàppoo an Humraan moom mawla moom mooy Humraan bi euh, moom euh, mi ngi euh, génn adduna soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta euh, dégg nga euh, mu ne an yu haddisu mu nettali an Muawiya muy sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma Muawiya ibn Abu Sufyan mooy Saxr ibn Harb ibn Umayya Shams euh, maanaam Umayya boobu moo tax ñu naan ko ñu naan leen waa Banu Umayya ci lañ bokk comme sayyidina Usman radiyallahu ta'ala maanaam ñoom ñooy waa Banu Umayya ibn Abd Shams maanaam Abd Shams nag mooy doomi moom mooy baba euh, euh, moom moo ah, mooy doomu kenn la ci ñeenti doomi Abdu Manaf yi Abdu Manaf mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom moo jur Hashim dégg nga euh, kenn la ci ñoom ñi mooy dakantalam nag nekkoon Abu Abdurrahman di kenn ci sahaaba yi Yonent bi sallallahu yu siiw yi mu nekkoon ci xulafaa yi radiyallahu ta'ala anhum mu bokkoon ci ñi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seede na ci ñoom ak seede gu rëy naka noonu màggal na leen bokk na ci li nga xamante ne moom euh, euh, la la maanaam ak màggaayam tamit mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, dafa seede woon ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk dinañ ko gis insha allah ci biir saxee bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy njëkk ñi njëkk dem xeexi ji di géej ji ji ñooñu yàlla gërëm na leen te ñooñu noonu Seydina Muawiya radiyallahu anhu moo jiite woon xare booba bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ci moom mooy ne yonent bi daf ni ko woon allahumma ij'alhu haadiyan mahdiyan wahdi bihi maanaam euh, yàlla maa ngi lay ñaan yow bi ci tur yu rafet yow borom tur yu rafet ak melo yëkkatiku yi yàlla nga def ko koo xamante ne kuy gindee waate la ba pare nekk koo xamante ne ku ñuy gindi la ba pare nga jubale jaare di jubale di jaare ci moom loolu tamit euh, beneen mbir la boo xamante ne euh, euh, loolu yonent bi sallallahu alayhi moom moo ko ko seedeel mu nekk kon ci saxaaba yu màgg yi nga xamante ne tamit beneen mbir bokk na ci li nga xamante ne Euh, te hadith yooyu ñu ngi ci euh, sunan yi sunan imam at-Tirmidhi euh, rahimahullahu taala beneen bi ci des moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa koo ñaanal ne allahumma allimhu al-kitaba wal-hisaba waqihil azab yàlla maa ngi la yow borom tur rafet yi nga lay yëkkati koy xamal ko téere bi te mooy ci alquran xamal ko tamit caytu yi lépp lu aju ci wàllu caytu xamal ko ko te maanaam mooy di lépp lu aju mooy xam-xam buy aju ci calcul ak lépp loo xamante ne dafa aju ci ci xam-xam yuy turu wër-wërloo ci loolu rek te nga mbuga musal ko ci mbugal maanaam loolu tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na loola maanaam euh, beneen bi ci def moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom wóolu woon ba mu tuubee ndax moom mi ngi tuub euh, ci umratul qada maanaam ci umra googu ci la tuub waaye ma ngay feeñal ak lislaamam ci jamono yi euh, maanaam ci bisu fat fatxu Makka ci juróom-ñetteelu at bi maanaam juróom-ñaareelu at bi ci lu tuub waaye ma ngay feeñal ak ak euh, kiiwam ak tuubam ma ko feeñal ca juróom-ñetteelu at bi mooy sa fatxu Makka bi nga xamante ne euh, baayam mooy Abu Sufyan ah, Saxr ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu dugg na ci l'islam moom nag mu bokkoon ci bi nga xam ne bi mu duggee ci l'islam yenente bi sallallahu alayhi wasallam wóolu gum ko wóolu taxoon na mu boole ko ci ñi daan bind alquran ndax xam ngeen ni lu toll ni alquran ku ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wóolu ne bokkal ci ñi koy bind bu fekkente ne sincèrement ne kooku jub loolu li muy tekki mooy alquran bi ñu yor jubul parce que ñi ko ñi ko doon bind bu fekkente ne dañuy mën a wax ne kooku jubut kenn am na ku ci jubut koo xam ne wóorul xam nga loolu lu muy tekki mooy possibilité bi am ci képp kenn ci ñooñu bañ a wóor te possibilité boobu bés bu ñu ko nangoo li muy tekki mooy kenn ku nekk ci ñooña itam ah hmm. euh, euh, euh, comme mën naa possibilité wu mu bañ am na kon li muy tekki mooy possibilité wu alxuraan bi ñu yor bañ a wóor dafay daal am hmm. maanaam kon beneen mbir du fi nekkati dul te bu ñu jàppee loolu li muy tekki mooy yeneen ci bi sallallahu ci boppam moo juum te loolu yaakaar naa ne boroom maanaam ñaari nit ñu xellu. lu ñu wuute ci ne loolu lu yan wut maanaa la maanaam loolu yëpp day tëgëral màggaay Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu euh, te mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy ŋaññi xaqiqatan ak tamit beneen bi ci def bi nga xam ne foofu boobu nag la faral di indi mooy yàlla bul feesal biiram mukk wala boog ya euh, euh, naka la mooy mooy mooy mooy yàlla maanaam biiram bi bul ko feesal mukk laa asba allahu batna yàlla bul feesal biiram bi mukk mais fekk boobu daf do dañ ko woolu woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa woolu Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñëw fekk ko muy lekk euh, waa ji ñëw ne ah yenente bi day lekk de mu ne ko ah kooku yàlla loolu yàlla bu biiram bi fees waaye genre yooyu loolu xam ngeen ni ku ko wax ku ko dégg sax xam ne nam mu ci ngàññe hmm. loolu mooy benn beneen bi ci def ne moom mooy yenente bi sallallahu dafa ne yàlla képp koo xamante ne ñaanal ñàññ na ko hmm. wala ko yàlla nga soppi ko mu nekk aw tagg ci moom maanaam loolu moo tax euh, euh, yenn borom bu xam ne rahmatullahi alayhim di faral bi indi xadis boobu maanaam lu tax wul ne xadis boobu rek la ko yeneen bi tagg sallallahu alayhi ndax yii ñu wax yëpp leer na mais li muy tekki mooy ne boobu noonu bu dee boobu rek nga gis ci mu nar koo ŋàññe boobu ci boppam aw tagg la ci moom maanaam loolu lañ ci nam hmm. mais nam ñu ci ne boobu rek lañ gis comme mu koy tagg loolu wax bu xamul la ndax hadith yi ñu ngi ci Sahih ñu ngi ci Sunan yi ñu tudd yi hmm. dégg nga kon loolu euh, day dëgëral ne maanaam Sayyidna Muawiya radiyallahu ta'ala anhu boroom jaloore yu mag la boroom gënal yu kawe la te mënuñoo weddi ne da doon bindal yeneen bi asam alxuraan te ñi yeneen bi wuulu ci côté ci wàllu boobu ci la bokkoon hmm. donc li nga xamante ne euh, Euh, mboolem nag ñi koy ŋàññi nga xam ne nazaratu shi'i yu bees yi surtout ñoo leen dugg ñooñu dañ def attention parce que ñi ngi wax lu ñaaw ci saxaaba yent radiyallahu anhum moo tax am na kenn ci nit yàlla yi dama fàtte kat la bañ ko laajee ne ko say euh, wala bu nekk al-Hafiz ibn Hajar ah al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bañ ne ko Umar euh, ibn Abdul Aziz mooy xaamisul xulafa moo ko Sayyidina Muawiya ko gën mm-hmm. mu ne ko dee benn xare bu yenente bi sallallahu alayhi bu sayyidina Muhammad radiyallahu anhu àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo gën Umar ibn Abdul Aziz ak mboolem jëfa bi te looluy dëgg sahaaba yi radiyallahu anhu kenn mënu leen a def kenn mën tamel ni ñoom képp ku leen gàññ nag képp ku wax ci lu bon ci ñoom wala lu ñaaw loolu li muy teg mooy mandarga bi bii gën a wane ne nit kooku alku la maanaam mandarga bii tegtale maanam munoo am mandarga bi wane alkandik nit bu gën a màgg mu dal ci kaw ab yeneen wala saaba radiyallahu anhu yàlla wala ab waliyu comme niñ ko waxe c'est comme ab waliyu simple waliyu moom la ne yeneen alfa yeneen moo ko moo wax salaasa nettali ko ci boromam mu ne képp ku ma noonal benn waliyu déclaré naa ko guerre mais lan ngay xalaat ci saxaaba yi radiyallahu anhum lan ngay xalaat ci ñoom loolu moom moo tax euh, euh, ko imam Ibn Arabi mi euh, maanaam Sayyid Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu mi ngi koy wax bi nga xamante ne mooy comme mooy xalaatu rafida yi rawafidi mu ne ñoom eh, fekk muy wax ci awliya yi rajab yi yu ne yi mm-hmm. nga xamante ne ñeent fukki nit yàlla yu mag la ñu xam ne weeru rajab dañuy eh, la seen manifestation yi di am mm-hmm. mu ne gis ci koo maanaam mës na cee gis kenn maanaam ñoom bokk na ci seen mandarga mooy bu ñu gisee siit dañ koy xàmmee ndax day jor jëmmi mbaam ko maanaam ñoom bu ñu gisee siit duñ gis nit de mbaam ko la ñuy gis moo tax mu ne kenn ci ñoom damu gisee ñaar ñu ànd mu ne yow tuubal da nga am xalaat boobu noonu te mu ne ko non mu ne ko mu nëbbatu ne ne ne non non non mu ne ko tuub naa ah déedéet xalaat boobu yoratuma ko tuub naa mu ne ko waxoo dëgg parce que maa ngi gis ba tey ne tuuboo maanaam dafa gis bi ci moom ba tuub na nag mu gis ne mu wàcc nekk ak nit ba tuub gi seel la ci xalaatu mbaam ci xalaatu siit bi mu delluwaat bu ne ko déedéet yow yaa ngi nii mbaam xoofu nga nekkaat Eh, kon eh, tuubagoo ba léegi te siit lan lan mooy seen problème saxaaba yi radiyallahu anhum rawatina sayyidina Muawiya bi radiyallahu moom lañ gën a bañ ci àdduna ba àdduna daj voilà moom ak saxaaba ak xulafaa raashidun yi ah, eh, maam buñ ci génnee sayyidina Ali karramallahu wajhahu ak ah Abu Sufyan ak sayyidina Aisha ñoom lañ gën a bañ radiyallahu anhu jami yàlla nañ yàlla sàmm ci mboolem loo xamante ne day jëme ci loolu ci barke yente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa a musnadam 163 xadis la amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañ muttafaqun alayhi 4 xadis la imam al-Bukhari wéetoo ci 4 xadis imam Muslim wéetoo ci 5 xadis ci xadis sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhum anna wa qaala nee na innakum nakaw liér boo mooy yéen la tusalluuna gin naa ni yéen a ngi julli salaatan julli goo xam ne laqad gin naa ni dëgg dëgg sahib naa ànd nañu rasulullah ak ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aski ah ànd ak wallahi ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ah subhaanallah boo xoolal nitu yàlla yi amul kenn ci ñoom kenn ci nitu yàlla yu mag yi lu dul li mu gën a rëccu ci addunaam mooy le fait àndul ak yeneen bi sallallahu loolu mooy rëccu bi gën a mag bi nitu yàlla di rëccu ana lan rek aka neexoon rek mu dund benn ceeb bokk ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamono ba dund ak moom ñoom ñii nga xam ne ñoo àndoon ak moom yàlla may leen ngëneel gu toll ni moo leen tànn comme ni mu ko waxee insha allah daañ ko gis ci Sahih bi nga xam ne jamono ji gën ci jamono yi la jël indi ko fa boole ko nit ñi gën ci nit ñi ci lu ñu joxe imaginez ka mu tànn ci ñoom radiyallahu anhu ña mu tànn ci ñoom di leen binduloo alquran suy wax alquran ñuy bi bind di téye mu leen koy moppaloo mais ñooñu ñooy ñooñu doy nañu ngëneel loolu doy na ngëneel dégg nga mu ne kon doy mu ne ànd nañu ngeen ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa maara ay naax waaye gisuñu ko mm-hmm. yu salliha muy julli yéen julli yi ngeen di julli te walaqattir gin naa ne dëgg-dëgg naxaa tere na an huma ñaar yi maanaam tere na ngeen di julli ñaar yi yaani lim ci namm nag ar ni mooy ñaari rakka ba'dal asr ginnaaw tàkkusaan mhm. maanaam buñ jullee tàkkusaan ba pare ngay julli yeneen ñaari rakka loolu moom dafa gisoon ne kon de lii day wane ne am na ci taab yi ñoo xam ne léeg-léeg dañuy def loo xamante ne dañuy yaakaar ne lu baaxul ndekete dañuy wutoon noonu sahaaba yi beneen bi ci des mooy sahaaba yi radiyallahu anhum bokk na ci li muy tegtale mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo xóoroon ci di xam dëgg-dëgg rek li yeneen bi doon def sallallahu alayhi ñu nekk ci loola loolu bokk na ci liñ ciy jàngee bokk na ci tamit te loolu gis nañ ni Sayyidna Muawiya radiyallahu anhu mi ngi mi ngi tere maanaam mi ngi wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daanu def lii kon bu ko kenn def loolu te daka daan tere loolu beneen la beneen bi ci def waaye nag ñu gis ne du jëmmi ñaari rakkaay la la la wax ne doonu ko woon def waaye di ko def mu nekk xeetu naafila loolu la doon loolu la doon wax te loolu daañ ko gis insha allah ne maanaam jëmmi ñaari rakka yenente bi sallallahu daan na ko julli ginnaaw takkusaan wax yi ci borom xam-xam yi wax insha allahu taala daan ci ñëw waaye euh, kon du jëmmi di la tere waaye moom li mu wax ne mooy ne lii daanu ko def te daka daan tere da daan tere ngay julli ñaari rakka ginnaaw takkusaan maanaam te loolu day tegtale sahaaba yi radiyallahu anhum li ñuy delluwaatee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam saa su ne ci lu te loolu mooy li nga xam ne mooy li jaar képp ku tegu ci seen tànk loolu mooy li nga xam ne moom nga war a dox maanaam di delluwaat ci jëf ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama saa su nekk beneen bi ci def nag moom mooy ne ñaari rakka yooyu maanaam bu ko def maanaam mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallama maanaam ko lii imam al-Bukhari rahimahullah da indi ci buntu bi ngir leeral ne buñ naan diir li muy tekki mooy diir maanaam bu ñu jullee tàkkusaan ba côté boobu yëpp ku nga julli yaa ngi koy diir fekk jamono jooju ndax jamono jooju mooy jamono ji nga xamante ne après ci la jant bi di so waaye borom yëpp dafa wuñ ci niñ déggee wax ji waaw dégg nga euh, kon loolu euh, moom mooy li nga xamante ne wala boog imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir leeral ne lee mooy li nga xamante ne mooy gën a feddali ko waaye yii tamit dañ koo tere ba tey comme ni ko ni mu nekke mazhabu maliki yi rahmatullahi ala al jami' hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro trois mille sept cent soixante-six mm-hmm. euh, imam moom rek moo ko indi nag ci waa ashaabu kutubu sitta dafa bokk ci ñeenti hadith wala ci juróomi hadith yi mu wéetoo mm-hmm. walif imam Muslim mm-hmm. imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro seize mille neuf cent huit ak seize mille neuf cent euh, quatorze Euh, waa ñeenti xadis imam al-Bukhari wéetoo voilà bokk ci yi mu wéetoo imam Muslim moo wéetoo juróomi xadis mu ne euh, kon imam al-Bukhari rek moo solo xadis bi ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu jami'a qala bil isnad al fi awwal kitab li haddathana Muhammad ibn mooy abu euh, abu abdullah al-Bukhari al-Bikandi dañ koy Abu Ja'far al ba al ba bii kandi ba kandi hmm. dégg nga dañuy wax tamit ah, fii kandi hmm. dégg nga rahimahullahu taala di imam bu mag di sëriñu imam al Bukhari maanaam kii nag moom ci afraadul Bukhari yi la hmm. maanaam imam Bukhari rek moom moo moom comme niñ ko gisee woon mi ngi gën a ci ju euh, ah, guddi gi nga xamante ne moom la Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ga génn adduna rahimahullahu taala cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaareelu ah, eh, fan ci weeru safar ci deux cent vingt cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eh, dégg nga moom mooy ki eh, quarante mille ci ngir sàkku xam-xam dépensé quarante mille ci di tasaare xam-xam ba pare yéene waat dolli yeneen quarante mille ngir gën a mën tasaare xam-xam hmm. ah, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana abda ah, te moom mooy abda ibn sulayman al gisoon nañ ko suñ jotaay bi weesu hmm. mooy abu muhammad al-kilabi rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna cent vingtième année génn adduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta euh, moom mu ne an Ubaydullah te maanaam càllale gi càllale gu nuru gisoon nañ ko ci jotaay bi weesa an Ubaydullah te moom Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ah, ñu gisoon da dabban wa ibn Kaab lañ ah, ah, Abu Usman moom mi ngi génn am na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ko Abdullah ibn Umar al-Umar Ubaydullah ibn Umar al-Umari mu ne an Xubayb te moom mooy Xubayb ibn Abdurrahman ibn Xubayb ah, al-Ansari al-Khazraji moom waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom euh, gisoon nañ ko ci suñu euh, jotaay bi weesu mm-hmm. euh, rahimahullahu taala moom la waxoon ne xamuñu kenn ku wax ci wàllu at yi mu génn adduna mm-hmm. rahimahullahu taala amuna an Hafs ibn Asim mm-hmm. te moom mooy maami Ubaydullah ibn Umar al-Umari boobu ndax Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab euh, euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci luy wërwërloo ci loola rahimahullahu ta'ala bokk ci siqaat tabi'i euh, an Abi Hurayrata moo hadiisam a ngi ci kutubu sitta an Abi Hurayrata muy Abdurrahman Saxr ad-Dawsi sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kamit euh, ay xadisam nekk ci kutubu sitta mooy borom musnad bu rëy bi moom moo leen ëppale ah gis nga ni ki tegu ci moom deux mille six cent trente xadis la solo moom mu solo cinq mille trois cent soixante-quatorze mm-hmm. ah muttafaqun alayhi nekk trois cent vingt-six imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingt-treize imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix-huit xadis mm-hmm. euh, trois mille huit cent soixante-dix xadis moo nekk ci musnad imam Ahmad ibn Hanbal ci ay xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ay hadith mi ngi gëdd sena no qaala nee na naxa tere na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñaari julli mhm. ba'dal fajri ginnaaw ta tis ginnaaw fajar hatta bata tatlu'a mu fenk ash-shams jant bi ba'dal asr ak ginnaaw takkusaan hatta bata mu daal soo ash-shams jant bi mhm. hadith bi euh, euh, wax nañ maanaam euh, maanaa nekk gisoon nañ leen te moom mooy Euh, kenn ku ci nekk maanaam mooy na naafila yi ñuy tere heure boobu xanafiya hmm. rahmatullah alayhim maanaam euh, euh, tere ci xattaa julli hmm. julli farata waaye ci benn jamono lañ ko tere ñoom hmm. mooy ñett mooy voilà mooy bu jant bi di so jant bi di fenk ak bu jant bi nekkee ci diggu njolloor mooy wax istiwa voilà ñeneen ñi ci def nag dañ ko tere Euh, mu xaraam ci ñetti ci ñeneen ñaari ngir yi hmm. Shafi'i ak Hanabila rahmatullah maanaam Shafi'i dañ koo sib ci yenn waxtu yi waaye euh, daanaka xaraam la rek ngir ne boo ko defee da ngay bàkkaar hmm. euh, beneen bi ci des nag moom mooy Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ koo yóbbu ci xar ci sibel hmm. Zahiri yi rahmatullah comme niñ ko waxee léegi ñoom dañoo jàpp ne yéggul ci niveau maanaam sibuñu ko sax ci jamono jooju liñ ci jublu rek mooy yeneen yi leeral maanaam mooy laata xarraaw yooyu mm-hmm. xadis yooyu ñoom ñooy leeral mbir mi maanaam kon ñoom fenn benn période rek lañ koy tere tel te tel mooy période boobu mooy période bu jant bi dee ak bu jant bi dee so mm-hmm. nga hadith <coughs> bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat mais mais ba tey sunanu rawaati bi ak sunan yi nga xamante ne ak maanaam julli yi nga xamante ne dañoo am ay ay ay ay ay sabab mm-hmm. comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu bu dee Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi terewuñ ko mm. dégg nga bu dee ci xaramul makki yi bi la mm. maanaam ci ci Makka la loolu tamit terewuñ ko ci benn période mm. bu dee ci Shafi'i yàlla rahmatullahi alayhim voilà imam al-Bukhari indi war na hadith bi hadith numéro cinq mille huit cent dix-neuf imam Muslim hadith numéro huit cent vingt-cinq imam Malik hadith numéro cinq cent quatre-vingt-huit euh, imam an-Nasa'i hadith numéro cinq cent soixante imam Ibn Maaja hadith numéro mille deux cent cinquante-deux imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro neuf mille neuf cent cinquante-trois kon dañuy gis ne imam kat euh, ku ko solowul imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak at-Tirmidhi ñoom ñaar solowuñ ko ci waa ashaabu kutubu sitta mm-hmm. rahimallahu al mu ne baabu imam al rahimahullahu taala ne baabu man lam yakrahi salata illa ba'da al-asri wal fajr maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne lam yakrah lam yakrah sibul as-salata julli illa ludul ba'da al-asri ginnaaw takkusaan wal fajr ak fajar maanaam fii nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme ni mu ko baaxoowe bu ab mas'ala amee ak wuute du logu maanaam day indi wax ji saa mu indi siixatu jamza si siixatul jazm moom imam al-Bukhari noonu la def maanaam wax juy wane ne dogu na déedéet danaan rek buntu am na buntu buntu ñay wax nangam loolu nag mi ngi ci namu fuqaha u maliki rahmatullah alayhi wala mbooloo ci ñoom ñoom ñi nga xamante ne comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullah maanaam Maalik ci <coughs> waxe comme ni ko al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala nettalee Euh, ne moom ma naka njëkk daf fee nekk masuta dafa fekke ay nit di julli borom gëneel yi di julli fekk waxtu woowa la maanaam mooy lan mooy waxtu istiwa shams maanaam mooy bu jant bi nekkee ci digg njolloor tere gañ ko tere ñoom dañoo gis ne maanaam ndax xam na hadith na Uqba ibn Amir al-Juhani bi radiyallahu ta'ala anhu bi nekk sax imam Muslim gisoon nañ ko kañ ci suñu jotaay bi weesu biñ koy tàmbali gisoon nañ ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salaasa sa'aatin nahaanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nusalli fiihinna naqbura fiihinna mawtaanaa yeneen ñetti waxtu ngi nii xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu tere ñuy julli naka noonu ñu ciy rob suñu ay néew ñetti yooyu nag mooy waxtu wi jant bi di jóg waxtu wi jant bi di soog jamono jooju maanaam mooy bu jant bi roowee bay commencé soog waxtu woowu ak waxtu wi nga xamante ne ñu ngi gis ne jant bi mi ngi commencé génn génnu jant bi mu ngi jóg hmm. ci kaw di commencé jóg waxtu woowa ak waxtu wi nga xamante ne mooy istiwa shams hmm. maanaam jant bi bu nekkee ci diggu njolloor hatta tazula hmm. béete mu commencé commencé jéng commencé taxu loolu nag mooy li nga xamante ne moom mooy euh, hadith boobu mooy musnadu ñu bëri maanaam mustanad mustanad maanaam wala mu'tamad dañuy wax mustanad wala mu'tamad moom sukkandiku waayu ñu bëri ci borom moo xam ne rahmatullah alayhi mm-hmm. euh, sauf que fuqaha maliki rahmatullah mbooloo ñoom dañoo jàpp ne waxtu woowu terewuñ ko moo comme ni ñu ko waxee rahmatullah ci euh, salafi mm-hmm. muy julli heure boobu ñu ne lu tax mu ne parce comme ni ko gisee. Mm-hmm. ne jamono jooju dañ ci mu ne tu sajjaru fii jahannam mhm. wala naaru jahannam mhm. ci beneen riwaaya mu yokk ci illaa yawmul jumaa jamono jooju lañ ci dañuy xamb sawara jahannama jamono jooju ba mu def bisub àjjuma ci beneen riwaaya mhm. loolu nag euh, biñ ko laajee mu ne ah bu dee waxtu wi la nga ne mu ne ah kon kay jamono ji kay ma julli ci sax ñaan yàlla mu musal ma ci jahannama kay moo gën a yey maanaam <laughs> mu wax loolu waaye loolu euh, bu ñu xoolee wax jooju doo fekk ne moom xamutoon ne yeneen bi da ko tere sallallahu alayhi wasallam ndax sikk nekku ci ne bu ko d'ailleurs noonu la rek dañ koo wax lañu wax mana la lahu parce que dañ ne ko ah fii duñ fi julli ah waxtu yi kenn du ci julli mu ne limaza lu tax ñu mu ne ñu ne ko li an na li annahu tusajjaru fii naaru jahannam mm-hmm. ndax jamono jii dañ ci xamb jahannam maanaam nañ ko ko waxe mm-hmm. bu doole dañ ne ko yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi loolu du waxee ni mu du tontoo ni mu tontoo mm-hmm. voilà waaye imam Al-Bukhârî laa dafa indi buntu bi ngir leeral ne am na ci borom xam yu ko wax comme ku mel ne imam Mâlik rahimahullah ne jamono jooju sibuñu ko terewuñ ko mu ne lu tax te imam Malik fi mu ko teg mooy gis ne yeneen i boroomi xam-xam jamonoom ñu di ko def maanaam loolu da ngay gis ne euh, ah, li mën a njort mooy ne xadis yi koy tere da ko da cee jotut ndax xadis yooyu mënu cee jot ba noppi di ko def te bëri na ñuy nettali waxu mazahib yi te duñu sax wax ne Maliki yi am na ci maanaam maanaam dañuy maanaam lii sibuñu ko maanaam duñ ko waxaale dañ koy boole ci nga xam ne Maliki yi dañ koo tere dañ ko xaraamal ndax dëgg la ni fuqaha maliki yu bari dañ ko xaraamal euh, ngir loola fuqaha shafi'i rahmatullah alayhim ñoom bisub àjjuma lañ ci seeti ñoom jàpp nañ ne bisub àjjuma bokku ci léegi imam al ta'ala daan ni wax ne lii wane ne nag kon ñoom maanaam waxtu yi dootul ñett waxtu yi ñu xaraamal yi léegi dootul ñett ñaar rek la comme ni mu nekkee mazhabu mbooloo ci Maliki yi rahmatullah alayhim li koy leeral mu ne ah, mu ne ñoom bokk na ci fi ñu tegtaloowee mu ne gis nga lool mu ne rawaahu solo na Omar sayyidna Omar ibn Khattab gisoon nañ ko xadis bi bo sayyidna Omar bi dégg ngeen radiyallahu anhu waxul woon xadis yi imam Bukhari indi ba léegi sax amul benn bu ci wax diggu njool lool amul benn bu ko ci waxu te indi woon na leen moo tax mu ne rawahu Umar mu sayyidna Umar ibn Khattab la wa ibn Umar mu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab la wa Abu Sa'id daa mel mooy hadith bi ñu weesu wa Abu Hurayra radiyallahu anhu weesu nañ ko hadith yi ñii solo nañ jëm ñu wax moo tax kon ñoom bu ñu waxee lii dañ koy daal di mën a jàpp waaye euh, loolu moom mooy ne euh, euh, lii mooy dañ naan euh, mooy qaida bi naan al musbitu muqaddamun ala nafi kii nga xam ne mooy saxal moom lañuy jiital ci kaw kii dàq te ñii dàquñu dañoo wax rek ne lii bokku ci li li lii ak lii yeneen bi da ko doon tere te loolu tamit mu mu nekk mafhumul xasr ndax mafhum mafhumul adat plutôt mafhumul adat te mafhumul adat amul amul laa yoo maa maanaam amul doole maanaam ñaar yi dañ koy tere tekkiwul na ñaar yooyu rek lañ tere loolu yëpp day dëgëral li jumhuur wax mooy xanafiya yi ak ma ak saafiya yi ak xanaabila rahmatullah ak mbooloo bari ci maaliki rahmatullah loolu da koy dëgëral ngir hadiis sayyidina Uqba ibn Aamir al-Juhani bi radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralee wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana maanaam euh, saafiya yi ñoom comme ni nga xam bisu àjjuma dañ ko cee nii ngir euh, ngir xadis bi wax ne ba mu des bisu àjjuma voilà ah ok maanaam ndax cause bi moo yëkkati ko tamit day wane ni kon ndekete jaamu yàlla heure bu ñu koy def euh, dañoo maanaam bu fekkente ne jaamu yàlla naa naafila maanaam li gën mooy nga defe ko fu wuuteeg jamono ak place ñay mooy yàlla maanaam loolu moo gën mm-hmm. ndax jamono waaw loolu ndax moo tax ñaari waxtu yi ban jamono bi jant bi di jóg jamono bi jant bi di fenk maanaam nga gis ne wuuteeg yéefir yi doo nga tax mm-hmm. ak béjjén seytaane période boobu ni muy indee béjjén yi béjjénam yi di ko teg te loolu beneen mbir bu rëy rëy la ñuy indil ci yoonu soobu mm-hmm. maanaam mooy ne tey boo nekkee ndoowee ak ñoo xamante ne dañuy maanaam ñu bon lañ lu doy waar la ñuy def donte yow lu baax ngay def loolu da lay dox mm-hmm. maanaam tey boo nekk yi nekk di dóor bi di fecc ka yow nga nekk biir yor sa kaamilu ngay ji ngay sikkar ak lu mënti xew lor la lay jur maanaam ngir ñoom seenu lëndamaay ak gàngooru iblis ni mu ñëwee gàngooram mm-hmm. noonu la uppee sa ngëm yàlla gi ba mu ba ko carrément ba mu tëb dootoo ci jariñoot dégg nga mu ne euh, dégg nga mu fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abu Nu'man te moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala mm-hmm. mi ngi génnoon na deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci waa Basra yi la bokk mm-hmm. euh, rahimahullahu ta'ala nga xamante ne ci ci mujjantal dundam dafa jaxasoo woon mooy à partir deux cent vingtième année mm-hmm. moo tax imam Abu Hatim ne képp ku déggee ci moom laataa loola hadiisam li mu solo wér imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo tax ba mu déggee ci moom laataa loola ay deux cent quinzième année ci la déggee ci moom moo tax moom li mu soloo ci moom wér soloo na ci moom téeméeri hadith comme niñ ko gisee romb nañ ci yu bari walillahi alhamdu wal minna euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashaabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ci moom ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahullah moom soloo nañ ci keneen ku tudd Abu Nu'man comme ni nga xam noonu la ñu gis moom mooy al-Hakam ibn Abdullah al kook moom siqa la waaye daa bari léeg-léeg day juum mm-hmm. dégg nga euh, kon euh, moom mu ne qaala nee na haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy ibnu Dinar Hammad ibn Dirham bokk Hammad ibn Zayd ibn Dirham keneen Hammad ibn Salama mooy ibnu Dinar waaw dégg nga Hammad ibn Zayd ibn Dinar ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala mooy Abu Isma'il di waa Basra tamit rahimahullahu ta'ala moom ak Imam Malik ñoo bokk at biñu génn àdduna 179 ane ginnaaw ah, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Ayyub te moom mooy imam bu mag boobu Ayyub ibn Abi ibn Kaysan mu ne mooy Abu Tamam as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala ah, gane àdduna 68 jëm année génn àdduna 131 ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Nafi' gisoon nañu ko léegi nag ah an ibn Umar mooy Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu annahu qaala nee na usalli damay julli kamaa kéem ni nga xam ne raaytu moom laa gis asxaab yi sama ànda ndooya yu salluuna daan ko julli mm. mooy sahaaba yenente bi sallallahu sama sa ñoom ñaari sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy jullee daal laa gis mm. mooy laa anha du tere ahadan kenn yu salli muy julli bi laylin ci guddi wala nahaarin bu caagin ci bëccëg macha allah lu ko soob ku nekk heure neex guddi ak bëccëg mën ngaa julli lu neex ak nu mën a du ma ko tere kenn ah xam ma waaw Thierno du ma ko tere de xayra sëf xayra lu dul ne am ne laa taxarraw bu leen di diir tulu ak samsi fenku jant bi wala xuruba du saageen soow maanaam lii tamit day dëgëral eh, ma sama xanaa bi lay rahmatullah alayhi ah waaw ak Maliki yi ci wàllu boobu ci li tax li ci li mu li li voilà li tax imam al-Bukhari indi ko ah rahmatullah alayhi waaye euh, euh, day dëgëral mazhabu Hanabila rahmatullah ci xeetu naafila yi maanaam ndax ñoom même naafila boo xam ne sunanu rawaatib la yoo xam ne danga koo yàgg a mais da koy fay maanaam ñoom mën nga koo fay ginnaaw tax ko sax amul problème terewuñ ko ci jamono jooju ndax gis nañ yeneen ci sallallahu alayhi di ko def di fay ay ko maanaam xanaa bi lay amuñu problème ci loolu dañ koo boole ci yi xam ne dañoo am sabab maanaam loolu moo tax waaye sinon di jóg rek di naafila noonu lañ ko tere beneen bi ci des mooy lii day dëgëral ma nga am zahiri yi surtout rahmatullah alayhi dégg nga euh, ah moo tax xadis bi gisoon nañ taxrij bi sànq ci euh, imam Malik solo ko xadis numéro 587 imam al-Bukhari solo woon na ko 582 ak 585